mais mu leer information bi leer ay nit xam ne lii la mais ñu jël ko quand même ñu ne leen géej sàmbaraana de bu kenn dem bi bi di nappi parce que boo nappee yaa ngi dugal sa bopp ci gudda waaye ñu ne waay maay waay yow may alam bëkkab lëbu ma alal dëpp may maam yooyu dañoo ma sa jaaxal sama ndambal yi nga xam ne ba ma kaa ba ma kaa ëwee <laughs> ba ma kaa séeréer ci saa laxa saa saa laxa bi dara du dal waaw dugg noonu affaire yi daal leen faat fi laa tourné ba daal di tourné seen kaw géej gi dëpp ko ñu faat waaw mooy façon yooyu yëpp nga xam ne da gis ne gars yi ah ñii du accidentellement la leen dana mooy ne nekkuñ sax ñoo xam ne ñooñu nag wute nag ñi nga xam ne xamuñu woon ci xamuñu ci woon loolu dañoo génnoon affaire ba bett leen ñooñu kenn waxu leen ñoom dañuy dugg ci ñi. Imaam al-Qurtubi nag di leeral nag gis nga ñii nii ñëpp gàttañ lu ah. mooy defuñu genre négligence dugg leen waaw xam nga lan la li leen dal mooy dogalu yàlla la yàlla dogaloon ñii nii la ñuy faatu nga ne ma may temps eh, ah. waa tay tay lu ko yàlla dogal ñu ne waaye yaa gina tay na waxuñ la lool yàllaa dogal lépp yow boo taxawee jël balu pistolet teg sa bopp daal di tiire tël faatu ku ko dogal du yàlla jëlal poson nga naan ko dee kan moo ko dogal du yàlla waaw mais yaa ko tay nga naan la xam nga ne waxuñ la loolu <laughs> mooy mu ne kon <laughs> kon <laughs> mooy kon nii ñëpp mooy dogalub yàlla nga xam ne mooy musiba la yoo xam ne yàllaa ko bindoon ñoom ne ci lañuy ñuy jaare waaye du loo xam ne dañu gàttañlu wala dañoo négligent mu ne kantaa nag ki nga xamante ne nii nag dafa négligent mooy cas yi nga wax yi yépp ñu wax leen lii ñu ne seen yoon newul wala nga jël sa avion xam nga ci wadd ci waruwaay wax naa la avion yooyu yëpp dañuy duggaale mais waa nga xam ne waaye dara mu moom boos la daa am jet privé voilà et bon gars yi ne ko vol interdit mais xataa vol internationaux yeeg yëpp ak surtout yow bu dee yooyu avion yu mag yi lañ ne bu leen daw parce que neige bi neige bi wàcc waddal na avion tellement doo gis visibilité ak loolu lisibilité amul waaye ngelaw yi ci tegu mën nañoo buubu avion ab A380 ñu ngan di avion yooyu yow nga jël sa benn jet privé bu ndaw boo xamante ne nii sawaay ngelaw yi dañ koy pes muy muy muy bu dara xewut nga bëgg koo dugal foofu ne ne ne waa ji sa pilote bi eh, non euh, moi j'ai rendez-vous ah c'est pas ça problème ah voilà nañ dem ah léegi mu dem avion ba wadd léegi est kooku yëpp mooy gis nga dañu gàttañlu mu ne kanta kon ñi nga xam ne ñii nag ah wa am fa amma man gharara aw farata fi taharruzi hatta asaba shay'an min dalik fa mata fa huwa as mu ne kooku moom mooy liñ fi wax yi yëpp gàttañ négligence ba yi dal ko ginnaaw bi mu xamee yi ci nekk danger yi ci nekk kooku moom mooy taxu yàlla waaw parce que borom bi waxoon na bu leen sànni seen bopp ci li nga xam ne moo leen di lor waaw bu leen sànni seen bopp ci loo xam ne leen di alak waaw mu ne nag wa amruhu kanta est ce que dañuy taxaw ne waa ji kon daa bokk ci ñi nga xam ne moom la xadiis yi wax ne ay ay martyr rek dañ naan noono kooku wa dañ koy bàyyee rek ilallahi taala ci yàlla mi nga xam ne moo kawete yéego insha bu ko soobee azabahu mu bëggal ko ndax moo gàttañ lo ah non négligent wa insha bu ko soobee afa anhu mu jéggal ko voilà lii daal imam al-Qurtubi mu nekk loo xam ne lu amaam solo léegi bon léegi nañ xool li imam al al kii doon wax imaam imaam imaam al al al Ithiopi rahimahullah li nga xam ne noonu la def li nga xamante ne mooy euh, yi imaamu Suyuti indi rahmatullah alayhi cinquante sept yooyu mu tudd ci asbaabu shahaada non asbaabu saada abwaabu saada fii asbaabu shahaada léegi nag euh, mu ne euh, bi mu koy mu ne waxat allafa Suyuti risaalatun mu ne maamu Suyuti rahimahullah de daal nay taalif yàgg nañ la ko wax waxoon nañ ko tamit bi ñuy gis eh, loolu ci ghazwatu Uhud ci jàngat yi jamaa fiha ma warada fi asbaabi shahaada min al axbaar waaw boo xam dajale na fa lii rot ci ay xadiis yu wérat yu ñàkk wérat yu xasan ak nangam ci ay xabaar yoo xamante ne nii day wax ci sabab yi nga xam ne mooy indi martyr mu ne waqad nazamtu tilka risaala wa dunaka nazmi al mazkuur mu ne déglul nag sama li ma ko nase mu mu ne bismillahi rahmaani rahiim yaqulu raaji rabbihi dañuy gaaw nag mooy am naa dañuy wax après wax ko ci wolof yenn yi ñu sutu ko ah gaaw mu ne voilà yaqulu raaji rabbihi subhaanahu muhammadun mustamni mustamnihan ghufraanahu hamdan liman qad manaha shahaada liman yashaa'u min dhawi saada mu ne yaqulu mu ngi wax ah, raaji rabbihi fi nga xam ne moom ki mu yaakaar dong mooy boroomam tabaraka wa subhanahu muy Muhammad mooy Muhammad la tudd al Éthiopie rahimahullah di euh, euh, ñaan borom bi defal ko may ko ak njéggalam mu ne cant ñeel na ki nga xamante ne moo maye li nga xam ne mooy darajaay martyr shahada ci képp koo xam ne moo ko soob min dawi saada ci ñi nga xam ne ñooy borom texe yi mu ne summa salatu wa salaamu sarmada ala nabiyil mustafa muhammada wa alihi wa sahbihi alkirami wattabiina subul salaami mu ne ginnaaw gi julli ak sëlmal goo xam ne gu dàkk la guy continuer yal na nekk te nekk na ala nabii ci yonent bi nga xam ne al Mustafa moom la ñu benn moom la ñu euh, tànn Muhammad di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak ay ñoñam wa sahbi ak sahabaami alkiraami yu tedd yi wattabiina ak ñi nga xam ñoo leen topp ci yiw muy taalibe ndongoy sahaaba yi ñu ñëw ba ci ilaa yawmi subula salaam yoonu jàmm yi mu ne wa ba'dahu fa hadihi ifaada liman araada turuqa shahaada mu ne ginnaaw gi lii de ab njariña la loo xam ne képp koo xam ne bëgg naa xam yoon yi nga xam ne ci ngay amee darajaay martyr mu ne nadamtuha mimma suyuuti yo jama mimma suyuuti yo jama li yazul al hifz liman lahu sa'a mu ne dama koo nose nag li nga xamante ne mooy li al imaamu Suyuuti Jalaaluddin rahimahullah daal di dajale ngir mu yomb mokkal ci képp koo xam ne am <laughs> borom bi may na la xel mu yaatu boo mën a mokkale ay bu mokkalal mu ngi nii <laughs> mu ne sa mayduha in haafasi bi dikri ma yusilu li shahada mu ne tudde naa ko mooy loo xam dañ la koy defal ah ah, ah? boroom ñi nga xamante ne nii mooy eh, boroom texe yi di tudd li nga xam ne mooy joxal mooy jottali nit ki li nga xam ne mooy shahada voilà mu ne wa asalullah alqabula warida walxadma bilxulna ida al umru nqada voilà <laughs> mu ne mu ne samma mu ne kon mu ne wa asalullah maa ngi ñaan borom bi nga xam ne tabaraka wa taala al qabul war rida non seulement mooy eh, mu daal di ñuy eh, mu daal di ñuy nangul al qabula waaw mooy ak nangu de waaw ndax kan mooy nangu ku dul yàlla boroom bi kese mooy nangu voilà voilà kon mu ne mooy euh, euh, euh, kon mu ne war ridaa ngërëm wala ma ak mu daal di tëj bil xusnaa ci suñuy mbir ci yiw ak lu rafet ilal umru qada bu dee dund bi mu ngay jeex yal nañu borom bi def ñu daal di nekk koo xamante ne nii mooy ci lu baax lay tëj suñu dund voilà mu ne minha léegi nag mu commencé nag di minha shahadatu li mabdunin tura wa tajiri saduqi ni'mal matjara mu ne bokk na ci am na ñoo xam ne tudduñu ko woon fii mu ne bokk na ci eh, eh, minha ash-shahadatu mooy martyr li mabtunin ki nga xam ne feebaru biir la faatoo tura lool wa tajirin ak ki nga xamante ne nii ab baykat la ak ab jaaykat as as saduq ku dëggu ni'ma pës këy mat jaraa googalëg commerce googalëg euh, euh, yaxantu kon gis nga ko taajirun boo xam ne bu dëggul ci commerce am du du wor du leen nax ah, du leen du leen du leen du leen du leen entraîner dans l'erreur bu ngir bëgg lekk seenu xaalis yu mel noonu mu ne wal xarqu wal xuma wa daqa du'ifa wa man min al marqubi sar'uhu wafa mu ne wal xarqu ak li nga xamante ne mooy ak lakk wal xuma ak mooy feebaru euh, nu paludisme voilà mooy yaramu tàng jër voilà mu ne waza bii nag moom qad du'ifa ñaar yi daal dinañ leen da'ifal mooy xadiis yi ko wax dañ ko da'ifal mais gisoon nañ fële ci imaam al-Hafiz yooyu am na xarit loolu dëgër na mu ne euh, waman minal markubi ak koo xamante ne ci waram warwaayam sar'uhu wafa mooy ci kawam law jóge daal di wadda waman daa bi da'watin li lakinnahu waahin fala tastanisi koo xam ne dafa ñaan ñaanu Seydina Yunus ga bam ñaanoon ca géej ga alayhi salaatu ca biiru jën wa mu ne waaye loolu moom alayhi salaatu wassalaam loolu moom hadis la boo xam ne bu rot la kon nag bu ko sukkandikoo di di euh, ut loo xam ne moom ngay euh, wéttaloo ngir di wax lii wa rajulun qaama ila imaami fil jawri amiran bi amrin saami ak koo xamante ne dafa jóg dem ci koo xamante ne imam bu dëng la waaw daal di koy yedd ci yàlla wax ko ko nag waaye ak ak teggin yaat ni ko sariya diggale wax ko dëgg mooy kalimatu haqqin waxu dëgg ci inda sultaanin jaa jaa jaawir jaa jaa zalim ku tooñkat voilà vil jawri di ko digal ñoo xamante ne yu kawe la yu jóge ci yonent way saa saam mu ne wa sill wa shariq wa shahidu ay fi sabilillahi ni'mal iidu mu ne wa sill moom lañ doon ne moom lañ ñi naan kii tuberculose nga xam dangay ngay sëqat mel ni kuy sëqat deret eh, sa poumon yi mel ni luy lakk sa euh, kii euh, xol bi mel ni luy lakk wa shariqu mooy ki nga xam ne li ko labal mooy daa mel ni dafa fot ndox mu jóge ci biiram moo ko fot waaw moo étouffé wa shahidu ak ki nga xamante ne nii mooy martyr la ay fi sabilillahi ki nga xam daa faatu ci toolu xare ni'ma aski al iidu waaye feet ga nga xam ne bu leen borom bi fay keroog alhamdulillah mu ne saahibu zaati zanbi aw zul hadmi wa taanu wa taawunu xul bil fahmi mu ne saahibu zaatil janbi mooy majnub ki nga xam ne mooy eh, yooyu faar yi di metteeg jàpp géeb jëm jàpp eh, poumon yeeg xol beeg yooyu nga xam ne mel ni luy lakk waaw nga xam ne taram bi tàng jër mel ni kuy lakk buy noyyi mel ni eh, waaye noyyi bu metti waaw ba génn ci àddina kooku mooy saaxibul jan bi zaatil jan bi aw zul hadmi wala ki nga xam ne téegum néegam wala yooyu moo wadd ci kawam wa taanu mooy taawun ki nga xam ne peste moo ko dal euh, wa taawunu waaw ak taanu kooku euh, mooy dëgg-dëgg mooy taawun gi la waaw mais waajoo xam dañ ko jam nii kese <laughs> xud bil fahmi voilà mooy ki nga xam mu ne jëlal loolu jëlal ko ci ak compréhension mu ne kadal gharibu wal hadithu du'ifa walil ghariqi thabitun fal ta'rifa mu ne ki nga xamante ne it dafa kada al ghariqu kada ki nga xam ne al ghariqu mooy ki nga xam ne dafa tumuranke waaw loolu gisoon nañ xadis bi sant ci waxu imam al hafiz ibn hajar mu ne wal xadisu du'ifa mu ne xadis boobu nag dañ ko wéradi walil ghariqi ak ki nga xamante ne tamit dafa dafa dafa dafa dafa dafa eh, dafa kii dafa wa dafa la eh, mu ne kooku saabitul lool nag lu sax la kanta lool lu sax gis nañ ko wal gariqu ci hadith sayna Abu Hurayra bi njëkk gis muttafaqun alayhi mu lool nag lu wér la voilà garib bële moom hadith la bu wérul voilà léegi mu ne kooku xuz bil fahmi jëlal lool moo fal ta'rifa lool mu wa kullu mu'minin yamutu zalahu in sabata al hadith ma ajmalahu mu wa képp way gëm yàlla boo xam ne dafa génn àddina waaw génnaat na ci ngëm yàlla waaw in sabatal xadis bu dee xadis bi ma waaw maa ajmala lool a rafet mais xadis boobu laysa bi wér wa man yuzakka tayyiban nafsi idha qutila mazluman shahidun habasa mu ne ak ki nga xam ne eh, eh, eh, wa man yuzakka ki nga ne dañ koy tedd dañ koy sellal waaw tayyiban nafsi nga ne bu dañ sellal bakkanam nekk lu teey ida qutila mazluman mooy ki nga dañ koo faat tooñ ko moom la yeneen saa doon wax waa ji lay gën sa mu ne ko bu ko kii bu ma faatee nag mu ne ko yow nga nekk shahid shahidun habada ëskey waay kookee wa man min jibalin awada alayhi mu ne ak ki nga xamante ni daa xawee ko ci kaw montagne yi daal di wadd wala ab gaynde wala till wala li xam ne ñoom segg wala ñoom bukki njuur ñoo ko reere ci mbedd yi wala ci àll bi daal di euh, faramaahu daal di koy leere rey ko sànni ko foofu kële nag mooy euh, euh, <laughs> mu daal di wadd daal di faatu waman i la mismin ta'aman jalaba lakin hadithuhu li dhufin nusiba ak ya xam ne dafa jële ñam di ko indi ci benn dëkk ngir nourrir jullit ñi un grand commerçant un grand bookar sàmb ji xanaa <laughs> di estil gaay ceeb <laughs> waaw jëlil gaa yi loo xam ne dañ koy soxla di ko indi après faatu voilà am na ne waaye nag loolu kooku mu ne xadis boobu nag wax dëgg dañ koo boroom xam-xam dañ ne xadis boobu dañ ko askanale ci don fu mooy wérul mu ne wa man law sultaanu zulman habasa aw mata bi darbi fa bi bihi yasa ak ki nga xamante ne benn autorité moo xam policier la wala euh, gendarme wala ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur wala euh, nguur gi président bi ci boppam moom moo digle gaa yoo xam ne dañ leen di jàpp di leen tëj ci loo xam ne maali foro di leen dóor ba ñu faatu waaw waaw kooku amul benn problème kooku mooy loolu am na tamit yu ne loolu koo it ci la mu ne wa bi sidqin talaba shahada yu'ta wa in yamut ala al wisada mu ne waman waman bi sidqin ak ki nga xamante ni ci dëgg talaba shahada ci dëgg la daal di laaj shahada loolu gisoon nañ ko te gis nañ ko fii moom la imaam al-Hafiz noonu romboon na ki nga xam ne daa laaj shahada bi sidqin voilà te gisoon nañ ko tamit ci Riyad bi ci bunt bi njëkkoon a gis avant buntu bi mooy ci dëgg la laaj li nga xam ne mooy martyr mu ne yu'ta yu'ta dees ko koy jox dees na ko jox wa in yamut même bu dee daa faatu alal wisaada ci li nga xamante ne mooy ci ak laltoom la faatu kooku euh, dañ ko koy tegal mooy ab lalam ak fu muy tudd mu ne kadaka man sa ala al iyaali bi sanadin waahin fala tubaali mu ne naka noon bokk na ci ñi nga xam ne imaamu Suyuuti dajana leen wax leen ki nga xamante ne nii day dox ngir dundal njabootam voilà ki nga xamante ni day dox ngir dundal njabootam mu ne kooku waaye lool nag sanadam dafa rot sanadam dafa rot voilà fala tubaali bul faale nag kon loolu mooy loolu déedéet nekkul waaye waa ji daa nekk cim xëy di utal njabootam lu mu dund faatu na kon martyr la déedéet loolu hadis ba koy wax dëgërul ah loolu wérul mu ne bul bàyyi xel lool mu ne wamraatun ghayra zaburun watan fi sihhatil hadith ba'du man fatan mu ne jigéen boo xam ne tamit ku fiir la waaye nag fiiraangeem googu te taxul muy def loo xam ne jaaduwul jëkkër jaar ak yooyu voilà mooy mu mu ne waaye nag suuf que nag hadis euh, euh, boobu ci wéram euh, ñi nga xam ne boroom xam-xamu hadis yi leen ci ñoom dañu ne é hadis bi lay sa lay sa bi wér mu ne wa imra'atun matat bi jum'in ay walad fii ne wa imra'atun na ak jigéen boo xam ne maatat dafa bi jum'in mooy la am doom da doon wasin ay walad fii batniha wala boog daa am doom joo xam ne ci biiram la newoon mu faatu am ñu ne loolu mooy bikr parce que loolu sànq waxuñu ko parce que jàpp na wax ju dëgërul te ne almaratu tamutu bi jum'in mooy koo xamante ne ni euh, dafa faatu fekk euh, jànq la voilà loolu moom dëgërul moo la yaasa <laughs> loolu moom dëgërul loolu que ne tekkiwul loolu moo la imaam al-Haafid ne loolu moom tekkiwul voilà kazali kazaka man salla duha wa saama salatatan wal witra qad daama lakin bi isnaadihi ayyubu ibnu nahigin indahum ma'yubu mu nekk naka noon képp koo xam ne dafa julli lan euh, salaatu duha muy yor yor wasaama tamu woor ñetti fan salaasatan ñett wal witra ba pare mu witar waaw waaw respecté witar di woor ñetti euh, fan ci weer wu ne mu ne mu sax ci nag mu ne waaye nag sanadam nag kooku mooy càllalef xadiis bopp ayub moo fa nekk ibnu nahig te kooku daa nekk koo xam ne ku ñu jam la koo xam ne dëgërul ku am ayib la ci wàllu xadis mu ne kadaka man aasha mudaariyan falam arif xadisahu bi sihhatin tu am waaw mooy koo xam ne dafa dund mudaariyan ah mais mu ne xadis bi koo xamante ne nii dafa dund mooy dund nekk nit ñi ci loo xamante ne nii paara galante gannaaw mais mu nekk koo xamante ne ku man a supporter nekk nekk nit ñi ci lu ci loo xam ne du lu xaram mais même bu dee ne du ci am ay avantage sax waaw parce que mudaahana ak mudaaraat loolu mooy différence mudaahana euh, mooy ragalante gannaaw ciy caaxaan mudaaraat nag mooy yow bon ci dëgg lay nekk mais du lu xaram mais même bu la arrangé wul mais garaawul nga nekk ku neex a nekkal même bu dee ne affaire yi gis nga ne yow ci sa bopp xam nga ne am na lu bari loo xam ne dina la fi retardé mais comme que du lu xaraam te tamit bon am na ñoo xam ne loolu nga mooy supporter ko ngay supporter mu ne waaye nag man xadiis boobu man euh, gisum ak wéram moom man gisuma ko voilà <laughs> xawuma ko wa man yamut bi ishqihi idha katam wa affa wal hadithu bi dha'f tasam ak koo xamante ne dafa xemmem bë bëgg ah, <laughs> nëbb lool waaw ba pare nag téye boppam waaw sopp na am na ko mu sopp lool waaw waaye manu cee jot waaye nag mu daal di nëbb loolee waaye mu daal di teewu koo def lu xaraam mu daal di téye boppam mu ne waaye xadis boobu nag boroom xam-xam yi dañ ko mandargale ne xadis boobu wéru la ah. kadaka man yaqul sabahan wa masa a'udhu billahi sami'i dhan tusa'mu ma qira'ati intiha'i al-hashri lakin hadithuhu da'if al-qadr mu ne na ko noon bokk na ci al-imam as-Suyuti ñi mu lim foofu indi ko ci asar yi di ko wax voilà mooy koo xamante ne nii dane bu subaa ak ngoon a'udhu billahi samiil alim mooy ñaan googu waaw di ko def ngir roye ko yonent bi alayhi salaatu di jàng tamit jeexitalu suuratul hashr mu ne waaye hadis boobule euh, euh, dayoom mooy dafa da'if wérul mu ne kadaka man axraja ma axraja al lakinnahu waahin fala tu'ani naka noonu kadaka mu ne naka noonu maa la nga xam ne akhraja solo na ko al asbahani mooy <laughs> al asbahani ñoom de toute façon ñoom euh, seen yooyu dëgërul mu ne moom lakinnahu waaye waahin do hadis la bu wérul fala tu'ani bu ci nekk di ko joxal di ci sonn quoi wa man yaqul barik li al mawdana min ba'di khamsan wa 'ishrina nama fama dawil firashi lakin al khabar ma sahbi hada fala tulqi nazar voilà ak koo xamante ne danaan borom bi yal na nga ma barkeel ci faatu quoi barke mooy faatu yal na moo ma defal mu nekk barke ci ma waaw ak ki nga ne ah, dippi après loolu vingt cinq yoo xamante ne ni dëgg ci loolu sax ci alhamdulilah malgré mu faatu ci lalam mu ne waaye de toute façon loolu euh, xabar boobu wérul kon nag bu ci nekk di ci sonal sa bopp di ci sànni sa gis di ci sonn mu ne kadaka kadaka man salla ala nabi ala nabi miya wa fihi majhulun fa kun xayra fiya mu nekk naka noon koo xam ne julli na ci yonent bari saa saam téeméeri yoon mu ne waaye xadis boobu daa am xam ne ab majhul la kenn xamu ko mu ne kon nag nekkal ko xam ne xayra fiya yaay gën gi koo xamante ne mooy euh, mbooloo muy nekk ci yiw voilà mu ne kadaka man qutila duna alihi aw damihi aw diini aw maalihi naka noon képp koo xamante ne nii man qutila des koo faat duuna maalihi fekk mooy mooy duuna maalihi ah mu ne naka noonu man la képp koo nañ koo faat duuna ahlihi fekk mu doon défendre njabootam aw dam yi wala dereeta aw diini wala diini aw maali yi yooyu yëpp romb na wala alalam aw duuna mazlimatihi kii lañ la dox wax ne imaam da ko boole keneen ku bokkul ak euh, kuy défendre alalam voilà loolu euh, ndax alal bon dugalaale ne mazlima mu ngi waale ci biir mais gën na ëpp loolu parce que réputation moo tax mu ne aw ird képp ko man kaanat li akhihi mazlima ci wàllu der Euh, réputation wala alal wala yooyu fa yatahallalhu al an voilà aw la daxatuhu af'a walakin al hadith ma sabat mu ne wala a af'a af'a mooy mooy ñànguur ab jaan daal di lay matt mu ne waaye hadith boobu wérul waman tala al la dal manami qad naala wa ma fihi ata la yu'tamad mu ne koo xamante ne tamit daa jàng suuratul hasri buy eh, nelaw kooku am na darajaay shahada mu ne waaye nag loolee la fa ñëw loolu lu ñuy sukkandikoo mooy dëgëru kadhalika al maldugu bi warada madobo la dal waati qad bada naka noonu ki nga xamante ne mooy jeytu ko fit xam nga imam alxaas tuddoon na ko tuuti sànq wala jaan mooy loolu rek koo xam ne dañ koo fet mu ne waaye loolu nag la ci ñëw la ca rot mooy loolu euh, boroom xam-xamuy takk ñiy takk xadiis dañ ne loolu dafa wéradi ci la feen mu ne wa man ala firashihi yamutu fii xaalatil ghazwi wa ni'mal mawt mu ne ak ki nga xamante ne ci kaw lalam la faatoo eh, fii xaalatil ghazwi fekk nag daa ne woon doon nekk ci xaalatil ghazwi mu ne ak ki nga xamante ne waman ala firashihi yamutu ki nga xam ne ci lalam la faatu la faatoo lalam la faatoo voilà kooku lalam la faatoo waaye mooy lalam lan mooy fii xaalatil ghazwi fekk mu ngi ci xare bi la nekk waaye mu mooy ci ñoo la dafa feebar kenn du ko sànni ci gannaaw ah mu faatu noonu waaye dañ ko tëral fi ñu ko tëral ak lal bi ñu ko tëral ak la euh, lii bi nga xam ne day bouger mooy mobile beeg yooyu wa ni'ma askay al mawtu faatu gee mu ne wa man yamut bi maradin wa la bi kawni muzaafan qad buddila mu ne képp koo xam ne tamit dafa faatu ci feebar mu ne loolu nag boroom xam-xam yi dañ ne déedéet lii dëgëru laa mooy tasxiif da ci am mooy waxul woon marab bi waxul woon feebar dañ koo jaawale waaw tasxiif mooy comme euh, jalal ma war a kii xalal wala xalaal ma jàpp ko jalaal waaw kay loolu la lu mel noonu la mu ne loolu noonu dañ ne déedéet bi kaw nii musaxafan loolu dañ koo soppi waaye du loolu waxul lool min qawlihi mooy ca waxu yeneen bay saa saa ba muy wax murabitan murabit la doon wax waaw murabit waaye waxul woon marat kese wa wa wa min min qawlihi murabitan wa yamut fi talabil ilmi walakin ma sabat mu ne mooy kon marat bële murabit la woon waaw waaw almurabit eh, kooku mooy ki xam ne dafa takku nekk ci frontière ba fa noon ba mën a jaare même bu dee faatu bu ci faatoo mu ne waaye ñëw na fii talabil ilmi ki génn di sax ko xam-xam bu faatoo day am darajaay sahaada mu ne walakin ma sabat waaye loolu saxut voilà mu ne wa mawtu jumu'atin hakada mawquzu markubin idha mata mu ne na ko noon ki nga xam ne bésub àjjuma la faatu mu ne loolu nag bu dee na xabar boobu wér na ku faatu bésub àjjuma am nga sahaada lool waaw loolu de xabaar bi wax na ko waaye loolu est-ce que na mu ne bu dee xabaar ba de wér na waaw bu dee ne wér na in sahal xabaar voilà mu ne kadaa na ko noon mawquusu daa markuubin koo xamante ne nii daa war daa am benn war waaye moom war léegi nag waaja daal di koy wéq waaw fas wa wala nga wala kii ba daal di koy padd tël mu daal di faatu markuubun idaa maata bi daa bu dee daa faatu la mu ne mawtul musaafiri idaa sahal xabar wa maa'ilul bahri lahu jaal asar mu ne naka woon mawtul musaafir ki am dafa tukki daal di faatu in sax moom itam bu dee yónnal xabar ah xadiis bi koy wax mu ne wa maa'ilul bahri ak ki nga xamante ne mooy euh, daa nekk ci mal de mer moo ko dal daa nekk ci ndox mi ci géej gi après euh, di tourner ba way waccu lépp lu nekk ci biir kii bi euh, mbaqam gi daal di génn ba mu faatu mu ne kon nag lahu jaa al asar lool asar bi ñëw na fi mu ne wal mutamasiko bi sunnati nabi inda al fasadi wal hadithu majtubi mu ne naka noon ki nga xam ne ak mooy ci téit bu dëgër ci sunna yonent may saa saam jamonoy yàqutey nit ñi mu ne waaye xadis boobu du xadis boo xamante ne nii bu jayit bu baax a baax la de waaw ah mooy am na problème mu ne wa xaamilun lil wadi wal fisaali ka fa kal murabit li xusnil xaali mu ne ki nga xam ne tamit dafa ëmb di wasin ak jamono ja nga xam ne mooy ci ëmb faatu doom ja faatu ci biir bi wala jamono ja nga xam ne ci lay wasine ca lay amee doom na ko noon ki nga xam ne daa takku ci yoonu toolu xare bi fa nga xam ne frontière euh, euh, frontière euh, ki nga xam ne day takku jamono ji nga xamante ne nii nekk fa frontière noon ya mën a jaare li xusni ka kal murabiti li xusni al xaali kooku xaalam bu rafet tax ñu may ko darajaay shahada Abdullah mu fa in tamut ajru shahidin ala in tamut ajru shahidin ala in sabata al hadith ma ajjalaha waaw waaw mu ne fa in tamut bu dee faatu nga faat am na hadith bu daan jullit bu nekk bu faatoo ci doy loolu <laughs> fa in tamut ajrul shahidi naalahaa dina ko am waaw mooy ki nga xamante ne wa hamilun lil wad'i wal fisaali fa kal murabiti li husni al haali mooy ki nga xam ne day eh, daay daa ëmb eh, lil wad'i wal fisaali bu dee daa ëmb ak tamit buy buy buy buy buy mucc di joxe doom kooku day mel ni day am darajaay ki nga xam ne mooy day def murabit ndax rafetu xaalam gi nekke waaye mu ne bu doo bu dee daa faatu ndaw soosee ajru shahidi naalaha dina am darajaay shahada waaye in sabatal xadiisu bu dee na xadiis ba wir na ma ajal laha konante kon lu ko gën a màgg mu ne wa man yamut murabitan wal xabaru bi dikrihi shahadatan qul munkaru mu ne wa man yabut yëpp koo xam ne it faatu na murabitan nekk koo xam ne dafa doon murabit ci eh, frontière ya la taxaw wal xabaru mu ne waaye xabar bi bi zikrihi ci tudd ko shahaadatan ne lool shahaada la qul waxal ne munkaru munkar la waaw mu ne mu mu'azzinun mu'tazibun mislu shahid lakinnama ata bihi ghayru sadid mu ne mu'azzinun koo xam ne noddukat la muhtasibun waaye di def noddam gi ngir yàlla bañ koo def di laaju pay <laughs> comme la <laughs> doomu euh, kii ba doon def euh, Abu Mahzura ba <laughs> ba Seydina Ibnu Umar radiyallahu anhu mu ñëw naan ko dama laa sopp ci yàlla Seydina Ibnu Umar na ko man nag dama laa bañ ci yàlla mu ne ah diit waay <laughs> mu ne ko waaw parce que dégg naa ne yow da ngay nodd di ci laaju pay <laughs> waaw moo tax man man Abdullah ibnu Umar bañ naa la ci yàlla danga maa sopp nga ne ci yàlla man nag dama laa bañ ci yàlla voilà <laughs> parce que yaay mondul ci laaj yi koppar ab salaire la voilà <laughs> bon loolu taxu ñëw jug masala boobale waaye kon mu'azzinun am noddukat muhtasibun comme day noddu ngir yàlla te yàlla fay borom bi daal la ci jublu mislu shahid day mel ni shahid lakin na waaye waaye ma ata bihi ghayru shahid li ci ñëw dëgërul ah jubut de waaw mooy hadis bi da jubut de dëgërul de mu ne wan nu basa u zalaha qad wa nas'alul ilaaha hadha shuhadaa wa yaj'alal firdawsa a'lal janna manzilanaa fadlan lahu wa minna léegi wannu fasaa loolu mooy ki nga xam ne day wasin moo moo dugal ñii ñëpp ñu génn voilà kii euh, ëmb ak kii jamonoy fisaal mooy jamono ji muy bi muy ëmbee loolu mooy lii rek annu fasaa u zaalahaa moom itam am na loolee xad waradaa loolu li tamit daal dina ci rot wa nas'alullah léegi jeex na ñu ngi ñaan borom bi nga xam ne mooy kenn kuñ war a jaamu moom dong xazal shuhada yi cër nga xam ne ñooy martyr yi wa yaj'al al firdawsa mu def àjjana firdawsa al a'la ba gën a kawe ci àjjana yi al janna gën a kawe ci àjjana yi manzilana suñu wàccuwaay ëllëg fadlan gëneelam lahu boo xam ne wa min na ak mayamu gëneelam kese parce que kenn du amee firdawsa dul gëneelu yàllaay kese mu ne walhamdulillahi ta'ala waada yu'ti shahadata bi yusrin abda mu ne te mboolem santi ñeel na yàlla mi nga xam ne kawe na te yéegut moom dong yu'ti mooy jox ash-shahadata darajaay shahada bi yusrin ci lu abda waaw jaamam gum ko nammal defal la ko ci lu may waaw mu ne ginna summa salaatu wa salaamu abada ala rasulillahi xayri man ginnaaw gi julli tey sëlmal ci ba faw ah bi mu yónni ci jaam yi xayri man hada moo gën ku gindeeku waaw wa alihi wa sabil akarimi ahli tuqa wal fadli wal marahimi mu ne naka noonu tamit yàlla na borom bi li julli tay sëlmal ci waay ñoñam sa ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa sahbihi al akarimi ak sahabaam yi nga xamante ne ñooñu tedd ñi ahli tuqa borom borom borom borom borom teet seen borom yi ci lépp wal fadli ak ngëneel yi wal marahim ak yërmande yu kawe ak yi nga xam ne ñooy yërmande borom bi waaw majtaqa mu'minun ila al jihadi wa faza bil bil wa faza bil firdawsi bi istishhadi mu ne fekk rek am na benn woy ngëm yàlla boo xam ne dina sopp jihaad daal di ciy sopp fekk mu ngi am ba pare mu tonawu ca la nga xam ne mooy am firdawsi jaare ko ci li nga xamante ne mooy buñ ko faatee ci toolu xare mu ne am yaatuwaa xam soona ma ziyaada nadamtuwaa arju biha al ifaada mu ne bayti yi man nosi fii nag tënk ko li nga xam ne mooy téerib imam Suyuti boobu la nag xam suuna cinquante lañ ma ziyaada ak lu ko yokk tuuti mooy cinquante et poussière juróom fukk ak lu ci teg nasamtuha dama ko nose arju di di am yaakaar bi hal ifaada ak njariñe moo tax ma nose ko nii waxoon na ngir ñu mokkal ko aji mokkal yi waxtim lana bil xayri wal ibada waktub lana al husna ma'a ziyada mu ne te nañu borom bi tëjël suñuy mbir bi bil xayri ci yiw wal ibada ak di ko jaamu saasu ne waktub lana te nañu borom bi bind al husna defal ñu euh, euh, mooy al husna mooy ajjana ga nga xam ne lu rafet kese waaw ma ziyaada mooy ñi gëm yàlla am nañ alxusna ah, ak ziyaada loolu lay ñaan fii te alxuraan di ko wax mooy ajjana loo xam ne mazid googu li nga xam ne gis borom bi eh, tabaraka wa taala nañu ko borom bi may mu ne intahat eh, mu ne jeex na almanzumatul maymuna mu ne jeex na nag li nga xamante ne mooy manzuma gii nga xamante ne mooy lii nga xam ne moom la annoncé al maymuna nga xamante ne nii eh, bu lu ñu barkeel la euh, lu ñu barkeel la kañ la jeex mu ne ba'da salaatil isha yi euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii moom mooy lañ julli li nga xamante ne mooy isha mooy euh, ginnaaw bi ñu jullee gée waaw ginnaaw julli gée waaw ci la jeex kañ ban année mu ne laylatas sabti waaw waaw allahu akbar mu ne guddik guddik samedi mooy lan àjjuma ci guddi <laughs> voilà xam nga guddi gi ci la beneen bi ci tegu di kii di di di dugg si voilà loolu la eh, eh, eh, léegi euh, mooy mooy mooy léegi ban ban kii al mubaarak bu nga xam ne mooy bu tedd gi kañ euh, le vingt trois mu ne le vingt trois la deux deux mooy lan deuxième mois safar yow ngi ci muharram après muharram bi ci tegu safar hein ay daa mel ni ba léegi daa am problème ak atu jullit ñi quoi mu ne mille quatre cent vingt six alf wa arba'mi'a euh, wa sitta wa arba'in muy mille quatre cent vingt six léegi mille quatre cent vingt six mooy ban mooy ban année boo ko bëggee def sawaay ci xarxoor yenn ah mille quatre cent vingt six ku muy tollool ci atum Grégoire hmm? ñu ngi ci mille quatre cent lan quarante quatre léegi mille quatre cent vingt six kon lu muy tollool mooy deux mille cinq deux mille cinq la am na vingt ans il y a vingt ans allahu akbar allah allahu akbar waaw allahu akbar vingt cinq ans la la def allahu akbar kon euh, ci la ko jeexale woon muy le vingt trois le vingt trois safar ñun safar mu ngi nekk moo lool mooy deux mille cinq bu dee ci atum atum boobu euh, day nekk loolu muy parce que day tombeek le 3 avril 2005 le 3 avril 2005 en tout cas mu ngi noone euh, wallahu taala a'lam kon nag ci kaw noonu kon ci lañuy jeexal suñu bunt bi jeexalaale ci kon lii nag moo gën a yaatu nañ ko defe woon ci siira bi siira bi yaatu woon na nag foogoon naa danga moo gën a yaatu waaye yii nii ñu ci yokk moo tax mu gën a yaatu yu imaam al-Hafiz Ibn waxoon waxoon nañ ko foofu mais surtout bii nii côté imaamu Suyuti bi eh, lañ indiwul woon voilà kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna kon ci kaw noonu nag bii di ñëw nag ñu ñëw ci beneen buntu ba léegi ci suñu kitaab bi ñu nekk muy kitaabul jihaadi ñu ngi nag ci beneen buntu muy chapitre di garab ci toolu di ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ula ma'wana ma maswaahum wa maskanahum muy léegi nag moom la gis insha allahu taala jotaa bii di ñëw kon nag ñu yem noonu